آمين يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شيء وأدنف جسمي مولاي خير وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال أنزل شفاء إلهي لنا حميد الفعال أنزل شفاء إلهي لنا حميد الفعال لا إله am ku baax ku nu fàttali wareef yi ci suñu loos nuy julli tàkkusaan amul nag dara lu yàlla bind walla dara lu mu deflu te du yemu bind tànn na ca yu gën ci lépp nag lu itam yépp a baax waaye am na yu ca gën yemu ca gënal ak ñemu gënal ñooñaay gën yooyaay gën wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru ba tey ñoo bokk maa yasaawu ji tenation al fiil la dañuy daal di doyloo benn bi du soxla baamuwaat wa rabbuka yaxlaqu ma yasha wa yaxtaaru it ma yasha ixtiyaar nag daf di ñaar xiyaaru lil xalqi bokk la xiyaaru min al xalqi xiyaaru lil xalqi ba xalqi pare mu defaat na xiyaaru minal xalqi bokkul julli gi ku baax kii fàttali nu léegi téere yi dañu dañu nañu ne moo ëpp doole suba moo ëpp doole tisbaar moo ëpp doole timis moo ëpp doole géeye ngir arafu litnaab bi yàlla dugal ci bi mu leen di lim litnaab bërki bërki dem maa ngi waxtaan xale yi ci tool yi ba ñu agsi ci wuyuti yi moo naan taama ala wubbi man a xale bi ala boobu xam nga lu mu dox wuyuti yi moo naan taama alaaw bi ma ne ko li muy doon doon ay ndémmanti laak laam ak yanara liggéey na ci biir wax bi liggéey bu rëy bu ñuy wax lidd napp dafa bari façon lidd napp am na fukki façon ak benn si maa rek am na bu muy wax fële ci nuuni ba daanil at napp atnaa bi foofu mooy bii bii bii bii bii nangam ak nangam bii nangam ak nangam ba mu yàgg alaaji Malik def boppam ñaar benn alaaji Malik bi ne benn bi daayil atnaab baa mun la tekki dara ci arab fekk tafaluñ ca dara foog nga tofal ci al sa xeer muy bii wala keef muy bikka wala keef ak alkubeer memara muy bikkum wala bihim waaye baagi doo am njëriñ alsaxeer googu nga gis mu topp ci bii yi jooy yëpp al alsaxeer ju nekk rasulullah la Maodo nag ne kii tax asan oonu tey ci moom la nangam ami ak nangam ci moom la nangam ami ak nangam ci la nangam ami ak nangam su dul woon ak moom nangam ak nangam du am mu xam nag ne li am yëpp te na bi tax mënu ko lim mu gestu boppam ne ko bàyyi répété bi dans la at napp ñi lay ñi lay ñi lay déglu dañuy sonn nga sonn. Hmm. Maodo ne Maodo na ma koy bàyyee te kii gën ñëpp ma bëgg ñu xam ko mu ne boo bëggee ñu xam ko xul kulul baraaya uniiloo maa uniiloo bi mu bini waaw mu ne ko bàyyil li it bàyyil bii bii neel ci gàttal kullu baraaya baraaya nag bu xësee jip ku dul yàlla dugg nga waaw bëri a ku dul yàlla rek yaa ngi ci ulaykum xayrul bëri a neel kuy mbindeef rek kuy mbindeef malaaka nit jinne aarif nebi mursal lanbiyaa yu ñoom ñëpp ku ci nekk uniloo lañu am benn ba par par benn ba mu daj ñu ko amee bii ci Moustapha Maodo ne Maodo jox ma lay yu wér ndax kontarkat yi dafa bari bul ma ne rek lu am na bee tax te joxula ma preuve mu ne ko isil ijaadu wala lim daadu minhu jeex na isa lii jaadu minhu wala lim daadu minhu kon daa ila adnaa ba lii jaadu na bee tax mooy am di nga am yow bi nga amee ba noppi yi nga amit mooy liim daadu sa am gi na bee tax sa am li nga am ginnaaw bi nga amee nabee tax li nga amit tëwun la ko yor ñu boole la moom yor na bee tax kon day la daba julli takkusaan bi ñu sëlmalee rek la dem julli subaa ngi gaare demagul tisbaar ngi gaare demagul timis bu ñëwee dañ koy gaare du dem géeyee dañ ko gaare du dem benn locomotive bu ñëw safaak wetara leen di yóbbu foog ñu xaar ko kii nag mooy yóbbu boppam waaw kii dem naa waaw noonu la demee salaatu ushte abisu ala salawaati loolu jeexoon na waaye lu tax ñu jukkiwaat ko nag kooku mooy lit naat bi nag nee nag wa salaatul ushte màggal leen màggal leen jullit yëpp màggal leen jullit yëpp te màggal Abdou Aziz bi nga ne jullit yëpp Abdou Aziz ngi ci biir jullit yi li tax nga jukkiwaat ko nag génnee ko mooy sikkaru xaas baax daa am. ku ci dafa am na sikkaru am baax da xaas am sikkaru xaas baax daa am waa Ndakaaroo baax ñëpp dugg na. nga ne ci Assane Samba baax xam nga Ndakaaru nga jëkk a tudd kooku mooy si këru xaa am baax da xaas waaye Assane a baax ba mu yàgg nga ne Ndakaaru gépp a baax kooku mooy si këru xaas baax daa am bu ci nekk alxuraan employé na ko ndax boo demee ci naan sal naaw yàlla ngay wax ne tënazalul malaikatu malaak malaikatu yëpp dugganu ruuxu ci biir malaaka yi la waaye mu jukkiwaat ko tudd nag ne tënazalul malaikatu ba noppi ne wa ruuxu ak ruuxu boo demee ci amay tasaaloo na ruuxu la tudd yow ma yaqumu ruuxu door waxul malaayikatu kii mooy sikkiru xaas baax daa am kii mooy sikkiru am baax da xaas téere yaa ngi wax naan def bàkkaar amul solo bàkkaar a gën a oyof ci yàlla mbaggam yoo ñoom li ñuy tiit génn ci diini ji murti la ñuy bañ te dafa am xeeti bàkkaar yu téere yëpp d'accord ne ku koy def ci tayeef dinañ la exécuter duñ la pointé bàkkaar dañ lay génne diina ji waaw am na ñu màgg ci islam def li mu santaane aji màgg jàngal quran dee ñu sangala jullee la te yéefar la ñu jullee fekk exécuter nañ la depuis depuis dix depuis dix ans wala vingt wala trente <laughs> amin mat naa ñaan baaxul tuuroo ñu nag ñeenti yëf na dina ko waral dina tax mu dal nit premier ñàkk sant l'islam xiiwa gutoonu l'islam nga yor ko sànni woo sa xewit ne yàlla baaxe na la ba nga wax alhamdulilah alhamdulilah joo xam ne cent mille yoo am taxul alhamdulilah joo xam ne voiture boo jënd taxul alhamdulilah joo xam ne boo doon ut ba jot ko taxul alhamdulilah la joo xam ne lislaam tax nga wax dafa néew ñu koy def daa gis ku dund yaa ngi xëy julli suba lu ñox ci rakkaay tey fajar yi xayrun xayrun mi ne dunee ma fiya dégg xayrun xame nga ko afdalu xam nga waxul rakaatal fajiri afdalu waxul afdalu de xayrun la wax rakaatal fajiri xayrun min addunya wa ma fiha ñaar ay ñaar rakk yi ngay jëkk julli dooru julli suba yonent bi moo gën àddina ak li ci biiram <coughs> àddina ak li ci biiram waxuma kat suba fajar xam nga fajar du farata déedéet xam nga du sunna xam nga muraqab rek la muraqab muraqab boo ciy am lu gën àddina li ci biiram farata jama taxu ñuy wax te ruwiya an abi hurayrata an rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam radiallahu taala anhu annahu rasulullahi qaal lama xuliqa mawlaana tabaraka wa taala sayidana jibrila ma sifatihi wa jimalihi wa haybatihi lu yàlla bind jibrila ci dàq ginnaaw Moustapha mbaggam day jooram ci la plan ajana nekk su la ko tàllee rek da ngay seen sa kër moo tax jullit bu nekkee sukuraat du yëg dee gi parce que da koy wallu ci tàllal ko kër ga muy xool mooy xalaalal ga muy def bu ruugi rott du ko yëg da mu noppee dafa xool boppam nekk sunu borom ndax bind gum nga ku taaroo ni man ginnaaw suy dit bu joti mu ko déedéet mu ne ko ndax di bind bindati nag sama gannaaw ko taaroo ni man yàlla na ko déedéet léegi yà tagg yi ko yàlla tagg fi quwwatin inda sil xaars makiinin mutain aminin samma ku bëri doole la woon alxuraan wax na ku rafet la mas naa fekk iblis di jéem a profito ayub soppeeku nit mais bi mu ko bi mu ko ne ko dakaas toi <laughs> mu nga dali fa <laughs> fa nii rek la ko def ak ni iblis bari doole <laughs> waaw mu taa in gis nga réew mu yàlla mës a bëgg alak jibril dafay yebal magam càmmoñ mi lay presse ba suuf yu juróom-ñaar muy déglu ordre buñ ko joxee ordre rek bu tëbee waa asamaan dinañu dégg ginaar yi sabak jigéen ñiy wol mu door a tourné la féetewoon ko féetut is na taqanal jabala فوقهم كأنه ظل juróom ñaari jumhuriya la alagandoo te yàlla daf ko buddiloo benn doj boo xam ne yaatuwaay doj woo dina tiim mbooleem capital yooyu wa is na taqanal jabala fawqahum ka annahu dulla xusoo ma ataynakum bi quwwa waskuru ma fihi laallakum tattaqun asan ci laa jëm de incha allah wax nañu ne ñàkk sant xéewalu lislaam bun xam bun ba xuura fukki fóoree ko daan wër écrivain fukki junne la ñu woon fukki junne mu dicte kii muy bind mu dicte kii muy bind mu dicte kii muy bind te li ñuy bari bari daan na leen soññ daan leen wax ne wuset na gaaw leen tuuti tuuti yëf yaa ngi tuuru fukki junne bu mu sàggat nii lay def rek bu téenee janek joxog janek lawul maxfuus safara la dem ah waaw safara la mujj a dem. <laughs> nga jaana ma. mais fot ku baax kii yàlla feeñu li tax mu condamné ko ba tëj ko foot ba mois di yàlla nee na musul a sant benn bés genn cant ngir lislaam ma xam ne yeyoowul li ma ko jox ma nangu yow boo génnee rek ñu may la dix mille francs nga sant cant gu kenn mësul a gis julli tisbaar na pat <laughs> kii day daal di wax ne kii kii kii doomi tuskare rek kii xamul li ma ko jox bi Jibril laajee yàlla yàlla tontu ko def ko ne naa la jaamu jaamu gula kenn mësul a jaamu man fëgg tànkam ndox bal la mu jàpp ca ndox kabar taxaw na junney at nelawul njàppam tëjul xalaatul àjjana ragalul safara rukkon junney at noonu fitti taxawaat junney at rot ci suuf yi at siggi dëjju junney at rotaat ci suuf junney at fitti taxaw junney at rukkon junney at sujoot junney at dëju junney at su jootaat junney at. toog taayu junney at sëlma def tasbiha junney at def taaliila junney at def salaatu ala nabi junney at nelawul lekkul gestuwul njàppam tëjul xelam jégga xelam wandaaluwul fen yépp mu def ko ci teew suñ boroom ne ko de li nga waxoon def nga ko de gi jàmm kenn mosuma koo jàmm xam naa it ne kenn duma ko jàmm waaye am naa xarit bu ñuy wax Mouhamed mu ngi ñëw ci mujjug jamono aw xeetam seen jàng du bari seen teewlu du mat waaye dinañ ma jullil ñaari rakk yu dul farata du sunna la ma leen cay fayee gën li ngay am ci sa jaar rakk rakay rakaatay fajiri rakaatay fajiri dañu dog nuun gi ndax tasniyey lisim lisim boo koy laafee foog nuna rago nga dog ko waaye rakaataani la woon rakaataanil fajiri waaye comme da nga leen bëgg a ramasser foog nga waccoot ot nuun gi nga ne rakaatay fajiri waaw wa tuskutu nuunaani fil ifada naawu raaytu sukkaani sarafa borom grammaire nee na nuunu jam o ak nuunu tas ne lisim jamono boo ko romancé nga waccoog nuun gi rakka atey fajiri asan xayrun min ad dunya wa ma xam nga wax naa sànq waxul afdal afdal lu muy firi gën xayrun lu muy firi gën mais uute nañu rek lool yàlla waxul ne toogal waxul ne ñaari rakki fajar moo gën àddina li ci biiram. waxul ne ñaari rakki fajar moo ëpp àddina ak li ci biiram fadalu pirim piir ëpp lay firi xayrun gën lay firi gën bokkul ak ëpp. su amee juróom-ñeenti dërëm maam fukki dërëm dañu naan ibu Sakho fadala Ablaye Sarr darhaman Ibou ëppale na Ablaye ab dërëm ma koo koy fadalu waaye su am amee juróom-ñeenti dërëm mu am téeméeri bi door dañ naan Abdoulaye euh, euh, xayrun <laughs> min Ibou Sakho koo koy xayrun nag xayrun na nga ko doori ñëw nag xayru bokk nag faddalu de jibril na borom bi ñaar rakk yooyu gaa yooyu li leen ciy fay laa bëggoon nga won ma man ma xam nga jibril ñaata laaf la am juróomi téeméeri laaf ci côté bii laaf bu mu yëkkati dina dox dina génn dox juróomi téeméeri at bu ko bankee génn dox juróomi téeméeri at côté bii noonu maanaam espèce moteur la yoo xam ne malaaka yi dañoo am ñaari moteur ñi ñett ñi ñeent ñi juróom moom la ñuy bàccandoo bu saa di indi yu gi yëpp lay bàcc rek jaayu waaw su relantiwu rek bëtt su fi juróom-ñaar francs <laughs> mu naaw yàlla na tekk rek muy déglu arrête pour war naa jot limite yi ñaari rakki fajar di naaw rek yàlla tànkam rek di naaw rek yàlla tànkam rek moteur yëpp tàkk guddeeg bëccëg na patt ba mu ba mu yokkat daanu ci dund julli fa ñaar rakk ne ko borom bi xanaa nag ñaari rakki yooyu wax dëgg yàlla xanaa naaw naa genn wàll ka wala ñeenteel ba wala fukkeel ba yàlla ne ko su ma la joxoon laaf yu day ne sa yosti ji nga naawate at yu toll nii nga naaw fukkeeli fukkeeli li ma leen di jox ci ñaar rakk doo ko am. kooku jar naa tàntal kooku jar naa utal bés ci sa dund kooku jar naa utal bés ci sa reer jar naa utal bés ci sa at te yàlla bismillah tuur fi li di fi qulubil ubudiyati mahabbatal Mustafa sala yàlla moom nëbbuwul ca kaw la wax bëccëg la dox répété na juróom ñaari yoon ci alquran ne kuy laaj kuy sama soppe du ñaar du ñett kenn la te Muhammadu la tudd boppi haamim yépp ab lonk gi mubtada la mimara gi xabar la foofu ba muy juróom-ñaari yoon dama ne abibuna ñu ne ah mu ne muhammadu yooyu kaddu la fa El Hadji Ibrahima Sakho wax ci waxtaan mu neex tabaarkalla waa Zawiya Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu bu Tiwaawan ñoom itam at mu jot dinañu fa ñëw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi. dalika ixwaani إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله حزم سلامه على خليقة الله من غير بنيتي مع الآل والأصحاب بما سر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي ويا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فيا حي يا قيوم muy allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayri lbariyati fa yaa xayu yaa qayum muy allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayri lbariyati yor seen yóbbal di fanaanal di yondal di fanaanal di yendal ba yàlla dogal seen yóbbal jeex taaguñu ñoom ñaari fan lekkuñu xiif di leen bëgg a ñu juux ci benn tamab xal bu réeré xaal jaa ngi dijj neex bari ndox gardien amu fi ñu ñaan ko ci jaaykat amu fi pour ñu jënd ci te ñu ngi bëgg a dee te nit ñu ragal yàlla waa ji ne ko nañ lekk ci xal ji suñ noppee jéem a laaj yi borom xar ca benn xaal naan ca ba giix lekk ca ba rek kenn ka ne ko di bàkkaar a taxoon ñu génn sunu kër di wuti fu mu sete yokk nanu bàkkaar man kat du ma génn réew mi te xaw ma ko moom xaal ji waa ji ne ko arafaat juróomi fan a ci des te bu tardé déwén la mën a ko wallaay bu yeboon des benn bis waaye ak ji de du ko demaale doxantu ba ci dëkk ba muy laaj tool ba woon ca diggante caaro yi boo ko rëccee bay agsi ci croisement bi ku ko moom ndeke borom tool bi mooy ilimaani dëkk bi gën fee ragal yàlla ëpp fi alal ñu tegtal ko ko mu dem ne ko tool bële day ci boo paasee caaro yi bay jub croisement ba ca tam ba féete ndey joor dama ànd sama xarit fekk na waa ji demal su ma baaloo la buñ ma jaayee ma jëndaale la boo ajee yéenewaale ma góor gi ne ko maa moom tool ba mu ne ko dañ ci lekk maag sama xarit fekkuñu fa nag gardien fekkuñu kuy jaay tant ñu yóbbaale àq jooju ñu bëggoon nga baal nu nga jaay nu ko góor gi ne ko du leen baal du leen jaay maa ngi yéen ca yàlla rek mu ne ko góor gi ëpp naa def moom loo wax ci prix ma la ko loo santaane ci sartit ma defal la ko waaye ku bañ bàkkaar bay sippeeku ji dogal gu toll ni gii dalla mënuñu ko demaale dem ni dimale baal la mu ne ko dama ne baale wu ma la wax jaayu ma waa ji indoog moom di maslaha góor ga gën di bañ ba indil ko sart lenn rek ay tax day ma baal leen maa ngi fekk doom ju jigéen dafa lafañ lu silmaxa soo ko nangoo takka day ma baal la waaw ci la rek rek condition nag moo papa kuy aji màkk bàyyi sa yaay ak sa jabar ak sa doom ne ci àll bi di takk jabar jullu silmaxa lafañ kooku mu ne ko moom daal wax bi motul a bari soo bëggee ku baal ñu may la ndox si soo bëggul loo xam defal waaye dina dafa bongoon góor gi sas ci affaire bi rek pexeem jeex mu ne ko ndax d'accord naa ñu oote ci kilifa yi ñu ñëw ñu may ko ndox si ah doo jàll nag kat te jébbaluñ la sa jabar dal di dal di dal di méebali néeg bu rafet timis jot ñu ne ko boo jullee géeye néeg bële mooy sa néeg koo fa fekkee sa soxna mu julli géeye waaxu dem ci néeg ba doxantu ji ñëw dugg ci néeg ba fekk fekk ñu ngi méebalal néeg bi ba mu def ñu fa benn piliyaan bu rafet teg ko ci digg néeg ndaw su di ormal bañ toog ci lal bi te jëkkëram ñëwul mu tëdd ci piliyaan bi tàllal tànk yi bi waa ji dugg seen tànk ya mu ne ci xelam yi tànk di niruwul la fi na yoxoos fekk ndaw si bët yaa ngi toll ni kooku weex tàll yéen yu ñuul kooku mu ne ah kii de du sama jabar ma jabar sil ma xala waxoon salaamaaleykum ndaw si fay mu ne sama jabar dafa lu du kii daan da ko toog ndaw si ne ko lan la woon mu ne ko day man day maa fi ñëwoon ci bëccëg ñu may ma fi soxna dañ ma noon ak néeg bii fi la sama soxna nekk mu ne ko man la mu ne ko déedéet man kiñ ma may dafa tëx dafa lu dafa silmaxa dafa lafañ te tànk yi du tànki lafañ kaar sa bët yi sa làmmiñ yi dara da poowu ceeb ñelawuñ na may mu na ko ax akañ sama papa wax na dëgg tey ma sa gis góor gu ma bokkalul ndey ak bàyyi kon dama silma xawoon ba ma juddoo tey tey ma sa teg sama bët ci góor gu ma suur góor gu ma suur tey laa ko ma sa gis ba ma juddoo léegi kon dama silma xawoon la fay sama diggante néeg ndey néeg bi tey laa ko mos a dox mosuma dégg mu kaddu ku guur ku ma bokkalul ndey ak bàyyi sama bi tëx laa woon ci laa ma si gisi góor gu ma